ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnate euh, jeexaloon nañu côté bi nga xam ne moom lañ doon gis li jëm ci wàllu est-ce que jàkka ab xabru mën nañoo mooy ab xabru mën naa nekk ci jàkka ak est-ce que ku julli ci jàkka ju mel noonu la sa julli baax naam baaxut walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu ko gisoon wuute yi te li ñu ci yóbbe woon mooy li al imaam ibn al qayyim yi ndax ñu ngi doon ànd ak moom fi zaad daldi woon wax ne wa minha an al waqfa la yasixu ala gayri birrin wala qurba kama lam yasix waqfu hada almasjidi wala hada fa yuhdamu almasjidu ida buniya ala qabr kama yunbashu almaytu ida dufina fi lmasjid li mu ne woon moom alimaam ibnu alqayimi mu ne bokk na liñ ciy jàngi ke ne waqfu waxam waxoon nañ luy waqf laa yasixu du wér ala geyri birrin wala qurba képp ku def waqfu te defoo ko ci lu baax wala def ku ngir jegeeñ sa boroom subhaanahu wa taala sa loolu lu baax kenn da ko dul sax mu ne naka noonu moo tax jàkkaay waa diraar ñi masjidu diraar muy la mosquée de la discorde de la division bi naafiq yi defaroon hein ñàkk wéru ak waqfom moo tax aleyhi wassalaam dal di koy tojlu dal di koy tàllu mu ne ci kaw loolu kon fa yuhdamu lees di bóome lees di màbbe almasjidu jàkka ji ida buniya bu dee dees ko tabax ala xabrin ci kaw xabru kamaakeem ni nga xam ne yun basu lañuy ñuy sullee almaytu ka faatu ñu denc ko fa néew ba ida dufina bés ko suulee fil masjidi ci biir jàkka ji loolu gisoon nañ masala yi diggante waxu ñi nga xam ne ñoo ne loolu day xaraam comme moom li mu wax ne wala tasixu salaatu fi hadha al masjid yi jàkka ju mel ni ku fa julli sa julli du wér waaw ndax li ko aleyhi salaatu wassalaam tere ak rëbb gu mu rëbb man ittaxada al qabra masjidan aw awqada aleyhi siraaja wala mu taal fa ni rëbb gu mu rëbb ku jàppe xabru def ko julleekaay wala jàkka selon ñoom aw wala boog aw xadamu taal fa aleyhi foofale siraaja ab làmp eh, gisoon nañ ne wax bii wute na wax waa jumhur min al madahib ak ñeneen te waxoon nañ dalil yi dalilu ñaari côté yépp euh, dañ ne woon dañ doon gën yaatal ci bu njëkk bi waaye daanaka beneen bi it jël na lu xaw a jegeeg dalilu ñu njëkk ñi walillahi alhamdu wal minna allah loolu leer na masala bi leer na yal nañu yàlla def allahumma arina alxaqa xaqa warzuqna ittibaa'a wa arina albaatila warzuqna ijtinaaba li ñuy ñaan daal mooy allahumma ee buur yàlla arinal xaqa xaqa yàlla na nga ñu wan dëgg dëgg dëgg daal nag ñu wan dëgg liy dëgg dëgg warzuq naa nga daal di ñuy wër sëgale nga daal ñuy wër sëgale ittibaahu topp dëgg wa arina yal na nga ñu wanal baatila li nga xamante ni mooy caaxaan warzuqna te daal na nga ñu wërsëgal li nga xam ne mooy caaxaan ba ñu ko wanee ijtinaabahu ñu daal di koy moytu waaw mooy bu masala yi leeree amul fii laa faroo nag non man de suis noo bu leeree rek danga war a topp dëgg waaw nit nag ku ne mooy xool li nga xam ne moom mooy li nga xam ne jàpp na ne mooy dëgg fa moom te wax yii boroom xam-xam bu nekk wax na waaw mënuñu ne ku wax ñu ne la yé déedéet mooy dañ leen di comprendre ku nekk ak li nga jàpp te ñu jàpp ne ñun suñu wax mooy mooy dëgg waaye possibilité ti am na ci jàpp ne keneen ki wax lu wuteeg lu wax moom waxam njuumte la waaye possibilité dëgg la dëgg mu ngi ci comme li al imaam Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i al-Muttalibi rahmatullah alayhi daal wax kon jeexaloon nañ masala moom walillahi alhamdu wal minna ñu waroon a àggale ba léegi ci Zaadul Ma'aad fi hadi xayril ibaad kon mu ngi woon côté masjidu diraar fi nii la ko jeexale après mu dugg ci li aleyhi salaatu wasalaam di dugg madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wasalaam waaye waxoon nañ la di ñu permettre ñu ñëwaat dangeen ñu jéggal ñu ñëwaat tuuti ci diyaaru Thamud ndax dafa am masala yoo xam ne jotuñu ko woon wax muy dugg ba nga xam ne jullit ñi lañ fa jaar jaar bu gaaw yonent bi aleyhi salaatu salaam bañ fa wàccee mu ne leen bu fi kenn utiliser dara ci riwaaye imaam ibni uh, uh, uh, ibnu umar radiyallahu gisoon nañ lim waxoon laa tadxulu buyuta alladina zalamu anfusahum ci beneen riwaaya bi laa tadxulu ala haa'ulaa'i al-mu'azzabiin illaa an takuunuu baakiin fa in lam takuunuu baakiin falaa tadxulu alayhaa laa yusiibukum maa asaabahum mu ne woon moom alayhi salaatu wassalaam d'après le compagnon et le fils du deuxième xalif de l'islam Seyyidina Abdallah ibnu umar radiyallahu anhuma mu ne yonent mi aleyhi salaatu keroog bi ñu àggee diyaaru Samuud dane laa tadxulu ala haa'ulaa'i al-mu'addabiin bu leen dugg ci kër ñi nga xam ne dañ leen mbugaloon illaa suuf an takuunu ngeen nekk baakiina ñoo xam ne dañuy jooy fa in lam takunu baakin bu ngeen nekkul na dangeen di jooy fala tadxulu alayhim bu leen dugg ci ñoom bu dee ne manu ngeen a ne bu ngeen fa demee di jooy ndax laa yusibakum bu laa bu ko defee du leen dal maa asaabahum li leen dal ñoom eh, loolu am na yenn njàngat yuñ ci fàtte woon mooy ne lii lay wane ne kon dañ ciy jàng ne dëkk kër goo xamante ne nii wala bërëb boo xam ne wala réew moo gox boo xam ne village boo xam ne wala xarya boo xam ne dañoo mbugaloon ña fa dëkkoon buur yàlla da leen mbugaloon loolu dafa ma dëkk dëkk boobu nga ñëw ba mooy ay siècle après nga ñëw dëkk fa parce que condition yi yeneen time alay saab wax danga ko mën da remplir waaw parce que boo fa dëkkee mooy da war a dëkk da war a dëkk ci jooy hmm. ndax dane bu leen fi dugg illa an takunu baaki lu dul ngeen di jooy fa in lam takunu baaki fala tadxulu alayhim bu dee manu ngeen assurer jooy mooy bu leen fa dugg kon kay mooy est nit mën naa dëkk minit est-ce que mën naa dëkk di di dëkk foo xam ne moom ci jooy rek lay dëkk loolu man da ne loolu lenn képp lay tekki mooy def kon dëkk bërëb yu mel noonu dëkk fa dafa xaram waaw te am na euh, loolu xam nga mu'azzabin daa am lu ñu def mooy ñi ñu mbugal ñii waa Samud waxoon nañ yàggoon nañ ci côté boobu ñoom lan lañ def waaw fa kazzabuhu fa aqaruha dañoo weddi seydina saalix ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam ñu daldi cor gëléem ga suñu boroom buggal leen fa damdama alayhim rabbuhum bi dambihim fa sawaaha wala yaxaafoon xubaaha mu buggal leen buggal mu tar moomale léegi Euh, mooy kon ay bàkkaar lañ def ay kabira moo tax mbugal muy dal leen loolu dañ ciy jàng ne képp koo xam ne ci defi bàkkaaru kabira nga dëkk te doo tuub lenn ci mbugalum yàlla laal la mooy li lay gete mooy fekk yaa ngi nekk ci kabaayir yi bàkkaar yu mag yi di def faale woo dara laa tubaal faale woo tus waaw topp sa bakkan sa neex neex luñ lay wax sa yoon newu ci ñi lay wax sax nga leen di kókkali na la leer ne fi ñuy jaaroon bañ teg leen lii yow muccoo mooy yaa ngi jaar ci trace boobu waaw te nag ñoom ñu mel nii la la suñu boroom ne wa in udtum udna bu ngeen delloowee da ngeen defoon ci lu yées rek udna ñu delluwaat di leen mbugal kon nag ki topp trace ñooñu na def attention loolu it dañ ci jànge lan ke bërëb yi nga xam ne mooy bërëbu moykatu yàlla yi waroo fay dugg waaw waroo fay dugg mooy fii nii li taxoon teen ba ndox ma nga xam ne ñoom dañ ci doon root mu ne leen bu leen root bii dem leen ba gëléem ba doon naan te moo ëppoon ndox loolu day won ne kon bërëbu mooy mooy yàlla yi jar nay moytu bu fa dem buñ nee nii rek ñu gis la déedéet danga leen di moytu muy majaalisu shaqaawa bërëbu texee di kaay bërëb la yoo xam ne nit ku baax war nay moyta di ko di fa dem waru fa sax di dem waaw di dem waaye am na leneen luñ ciy jànge tamit mooy bu dee ne bërëb yi nga xam ne dañ leen mbugaloon samut exemple la rek parce que fa la jaaroon bu jaaroon tamit ci ñeneen yi waa aad waa kër eh, ña doon wax naan man ashaddu minna quwwa ñu mbugal leen pare yi lay doon rek àtte bi benn la mooy ne li mu ne kon këru ñi nga xam ne dañ leen mbugal dañ doon def li nga xam ne mooy ay bàkkaar ba suñu boroom mbugal leen mu ne bu leen fa dugg kon mafhum bi mooy liñ ciy jàng mooy kon këru nag ñi nga xam ne nit ñu baax lañu woon réew ñi nga xam ne nit ñu baax la ñoon seen gox yi di fa dugg dafa nekk lu ràññeeku waaw di fàttaleku ña fa newoon ah boroom xam-xam diw fii la newoon mooy di dem ci yooyu tamit dafa nekk li nga xam ne day dundal xol bu dee ne lii nii dañ koy tere contraire bi mooy dañ koy dig day nekk lu ñu sopp waaw mooy di dem ah, di dem di ziyaari bërëb yi nga xamante ne ni ay nit ñu sell fa dëkkoon. waaw bu leen dugg fii ci ñu bon yi mooy kon fële mooy dañ fay mën di dugg ñu baax ñi waaw ngir roy leen ngir gis liñ defoon loolu nag tamit dañ kiy gise ne yaatal ko ci genre ay documentaire dem boo fa demee parce que ñépp mënuñu faa dem comme que lu baax la ngeen def ay documentaire yu documenté ci sëriñ diw fam ne woon gis naa mbokk arab yi yenn chaîne marocain kenn yi dañ koy def ay saa di yooyu waaw dañuy ne émission yoo xam ne dañuy dem ci benn réew benn gox boo xam ne boroom xam-xam ya fa ne yépp ñu kii leen wala ci wax ci kenn ci ñoom ak tamit nan la bi mu juddoo fi ñu jaar lan la daj ak lan la doon jàngale lan la ne newoon loolu lu baax la Sénégal am na dangay gis yenn émission yoo xamante ne ay mag magi démb wala xam wala kiiwu démb mais pas euh, bi ànd ak toxoro ah waxuma yooyu waaw non mooy nit ñu baax ñi foog naa ay côté yenn non man loolu yàgg na ay année 2000 euh, am na ay làmp faal doon nañ def lu mel noonu dañuy dem ci benn gox mais ñoom magi murid yi lañ doon lañ doon topp waaw mooy taalibe yi ñu taalibe bi lañ doon topp Euh, buñ demee ni diw fii mooy dëkkam ñu ñëw wax ci moom dem laaj ña fa ne ak yooyu loolu lu baax la waaw boo ko gënoon a yaatal nag ci ñépp day gën a baax waaw mooy mu bañ a nekk rek ñoo xam ne dañ naan waaw ñi nekk tariixa sàngam kese mais bu ñu dañ koy yaatal ci jullit ñépp waaw nit ñu baax ñépp waaw tey ñu dem ci Seydil Hadji Malick dem ci waawoon waaw dem fa laaj voilà ci lu leer bañ a tamit nekk rek mu nekk ay nettali yoo xam ne du am fu mu tegu wala ñu dem rek xool bërëb yi mu kii woon rien que loolu rien que fa mu newoon noonu ak yooyu rek di fa dem di fàttaliku yooyu it dafa baax waaw yooyu it dafa baax bu dee lii dafa bon loolu it dafa nekk loo xam ne lu baax la te kenn mam la ne noo loolu du na dañ naan la ko war a wax du sunna ah kan moo la wax du sunna il faut pas lu tëb nga ne du sunna déedéet déedéet am na leneen tamit loo xam ne nit man na ne mais mais euh, ñii moom nan la leen mbugal lan la yonent bi alei satu salaam di mettre en garde saxaaba mi radiyallahu anhum ci mbugal mi daloon ñee dal leen alors que ñoom defuñu liñ ñee defoon hein mooy laa bu buyuuta haulai zalimin wala ala haulai mu'azzabin bu leen dugg ci kër ñi nga xam ne ay tooñkat lañ ay bokkaalekatu yàlla la ñoon wala ñi nga xam ne ay dañ leen a mbugal ndax damay ragal li leen daloon lu dul ngeen remplir conditions yi wax ngeen di jooy damay ragal li leen daloon dal leen wax ji mooy nit mën na ne mais ñoom ñële dañoo def lu rëy mais kii dugg rek la def hein dugg rek même bu bu dee jooyul dugg rek la def kooku est-ce que mérité na lu toll ni la tax ñu mbugal ñële waaw dañ laan la xam nga lool lan la parce que zari'a la buy jëme ci def leen liñ defoon mooy buntu la bu lay yóbbu ab sarale waaw bu lay yóbbu ci nga mel ni ñoom la taxoon li leen dal dal leen ndax ñoom dara dalu li leen li leen teg xam nga lan la mooy al kufru bi ni'matillah mooy seen problème bi yëpp man nga ko résoudre man nga ko man nga ko man nga ko tënk ci lool mooy wedd xéewalu borom bi subhaanahu wa taala bi mu leen defal waaw yónnee leen yonent ah yonent yàlla saalix ah nga xam ne kasmihi saalix saalixul muslix ah alayhi salaatu wassalaam ñëw di leen yonent bu baax di leen woo ci yàlla laaju leen dërëm yaa qawmi la as'alukum alayhi ajran in ajriya illa ala rabbil alamin yéen samay ñoñ laaju ma leen fifteen laaju ma leen dërëm man de sama pay buur yàlla laa ko yaakaare moom moo ko moom mi dara warul moo warloo ne dina ma fay léegi ñu ñëw weddi ko gëmuñu la ñu naan déet ñu dévier ko montagne bi génneel ñu ci ab ab naaga ab naaga gëléem gu jegéen mu génne ko santuñu yàlla ci loolu ñu ñëw mujj cor gëléem gi waaw mooy loolu noonu ndax ñàkk a sant xéewalu yàlla loolu leen yóbbee li leen daal waa ji nga xam ne nag dafay dugg nekk ku insouciant xam nga côté boobu taxawoon nañ ci ne bër ci lañ gisoon tourisme en islam dafa war a nekk un tourisme utile tourisme boo xam ne day jariñ mais pas rek dem noonu ah, voilà di yooyu déedéet comme ni nga xam ne noonu la siiwee ci monde bi jullit ñi waru ngeen a mel ni kuffaar yi voilà suñu lépp dafa war a nekk lu ñuy wan ci borom bi lu ñuy wan borom bi subhaanahu wa di ñu jëme ci moom waaw ci biti nag gaa jàpp dañuy gis ne way saa day féex lu day kii alors que yow sa xol mu ngi aju ci sa borom subhaanahu wa taala loolu lañ war a mel léegi nag ñii comme yëg yëgadi moo leen teg yii yépp ku fay yëg di gis lu toll nii buur yàlla mbugal ay xeet yu fi newoon moom mi am kàttan sañ-sañ man-manu def loolu yow nga dugg foofu sant pour autant nga nga nga bàyyi xel ci loolu dara nga mujj dugg fa pare dem fa comme dem fa tourisme def fay tourisme voilà hmm? ñibbi ñibbi continuer ci la nga newoon waaw continuer ci sa yëgadi ga nga ne woon loolu mën na laa pousser ci nga dem ba nga commencer di neenal diine ji ndax yëgadi ku ku ku kii rek mooy looloo la dal waaw ñàkk xam sa bopp ñàkk ñàkk yeewu ak ñàkk toroxlu te loolu fi la lay jëme mooy sa xol bi day wow koŋ waaw te kooku nag dootuñu am sécurité dootuñu am kóolute la puusa woon ñële ci ñuy jëf jëf yu bon yu toll ni li tax ñu mbugal leen waa yi dugg ci ñoom te faalewul yooyu yépp loolu it mu ah xolam xolam bu wow ak ñàkk a toroxloom yóbbu ci la yóbbu woon ñële voilà kon lool la léegi kon loolu ay lu am solo la woon lu jaroon a souligner Euh, léegi kon bu ñëwaatee ci imaam Ibnul Qayyim kon mu ngi woon ci wàllu masjidu diraar masjidu diraar it taxawoon nañ ci walillahi alhamdu wal léegi nag mu continuer moom al imaam Ibnul Qayyim raxmatullahi alayhim ci zaadul maad fi hadi xayril ibaad ci li ñuy jànge ci gazwatu Tabuuk fi sanati taasi'a min hijratihi alayhi salaatu wassalaam mu ne wa minha bokk na ci liñ ciy jàng mu ne wa minha bokk na ci jawaazu inshaadi shi'ri lil qaadimi farahan wa sururan bihi maa lam yakun ma'ahu maa lam yakun ma'ahu muharramun min lahu ka mizmaarin wa shabbaaba wa uud wa lam yakun ghinaan yatadammanu ruqyata alfawaahish wa maa harrama allahu fa haadaa laa yuharrimuhu ahad mu ne wa minhaa bokk nañ ci liñ ciy jànge ci gazwatu Tabuuk ñu ngi ci dellu bi ñu ngi ci buntu Medina yonent ma lay saar saam di waaj a dugg mu ne possibilité jawaazu inshaadi shi'ri lin naashid lil qaadimi farahan wa sururan bi mu ne possibilité nit koo xam ne dafa tukki di ñëw walla koo xam ne danga ko gëj dafa dem voyage bu gudd wala mu dem aji Makka di ñëw walla daal mu dem moo xam fan la voyage di ñëw nga daldi sadd ay way waaw ngir kontaan gi nga kontaan ci moom ak mbégte gi nga xam ne moo la dugg ci dikk gi muy dikkaat nga sàdd ay way inshaadu shi'r waaw sadd ay way bu dee poème nga yow nga nekk sa dëkk sa sa ab am ab boroom xam-xam bu ñëw di la war laa seetsi ne la ah bés sàngam de xam naa dinaa fa jaar ziyaar ziyaare si comme moom mu dëkk ay Louga ñëw doon ñëw ndakaar mu ne dina ñëw ziyaar si la nga waajal comme que man nga waajal defar say chien waaw wala boroom xam-xam la boo xamante ne nii dafa jóge Sénégal di ñëw Europe nga ñëw eh, sadd say way mu ñëwee nga teeroo ko noonu ci ci pied d'avion bi walla ci buntu aéroport bi waaw loolu lépp sunna la waaw waaw ah wala muy koo xamante feneen la ne Canada la ne boroom xam-xam la muy ñibbisi muy ñëw Sénégal mu yëgal la ko ngeen dem di ko teeru nga sàdd say way waaw man nga koo def ci wolof ci langue bi nga man wala rek bu dee yow arab nga gën man nga wax ko ci arab loolu lépp sunna la moom la naan wa minha bokk na ci jawaazu inshaadi sha'ri lil qaadimi waaw possibilité sadd ay woy ngir ki nga xam ne mooy teew di ñëw di dégmal di ñëw faraxan ndax mbég wa sururam bii ndax kontaan ngoo kontaan ci moom waaye à condition maalam yakun maahu min la waaw du nag dangay woo sab instrument nag sa benn koral ne leen ñu taxaw ci buntu aéroport bi nag xaar waa ji bu ñëwee ñuy riitee ka aywa déedéet moo tax mu ne maalam yakun maahu muharramun fekk lu xaraam àndu ci min lahwin mooy ci instrument musicaux yi rek ka mizmarin ka mooy riit yeeg waaw xalam yeeg ko shobaba mooy flûte bi oud yeeg flûte yeeg mooy gaayooyu rek waaw yi percussionniste yeeg gaa yi riitikat yeeg guitariste yi mooy yooyu rek mu ne fekk loolu amu ci bur ji loolu amee nag dadul baax nag moom waaw doo ñëw ne ay wa ñëw leen ñu yor gitaar gi nag di ko xaar mu ñëw rek gaa yi commencé déedéet di violonné viol violoniste waaw wala nga yor nga yor nga yor xalam gi di xalam ta tey ja di di ci jaayu déedéet lool bu ci naree ànd moom déedéet waaw doo fi xalam de waaw wala nga yor kii bi eh, gaa yooyu rek mooy eh, gaa tàmbaaya di yor ya gaaya di yor déedéet yooyu yëpp mënu la nekk bu ci naree am rek loolu lool déedéet te tamit loolu day xaram walam yakun mu bañ a nekk tamit way woo xam ne poème yoo xam ne hein yatadammanu day day day day làmboo di génne mooy di wax wax yoo xam ne wax yu wax yu yu ñaaw la déedéet déedéet yooyu foog du ca am te tamit du nekk lu borom bi xaraamal par exemple doo exagérer doo wax loo xam ne yow leeru la waaw doo ñëw ngir di tagg waaj di ko wax loo xamante ne yow fii mu ne ku la waxoon lii ngay wax est ce que am nga ci xam-xam danga naan ah dama koo yaakaar déedéet waaw ah yow naan hu naan woo naan naan ki huwal qutbu waay waay waay mooy qutbu bi waaw comme yi ñu waxoon taajul ulamaa waaw anta taajul ulamaa i ha ah, yow yaay kii borom xam-xam yi ndëppal buur ga wa sayyiduhum waaw yaay seen sang ah sharqan wa gharban mooy yooyu nag moom te dara leeru la ci loolu nag moom déedéet waaw waaw lii fan la ko jële mooy bi ñuy ñëw li as-Sa'ib ibn Yazid yooyu it foog ñu bàyyi ci xel mooy yii as-Sa'ib ibn Yazid radiyallahu anhu bi mu nee Yonent bi sallallahu alayhi wasallam keroog bi muy ñëw dañoo génn doon ko gàttanu fi nga xamante ne mooy saniyatul wadaa hein moom nag way ba la lañ ko doon wayal la ci du loolu lay wax te talaa al badru alayna min saniyatil wadaa wajaba ash-shukru alayna ma daa lillahi da'i waaw ayyuhal mab'uusu fiina ji'ta bil amril mutaa' waaw ba nim jeexe loolu lool la mooy xam nga ne lii wax loolu noonu wax jooju mooy mooy mooy waxu dëgg la talaa feeñ na albadru weer wi mooy albadru mooy yonent mi weer mu mat wi alaynaa ci ñun min saniyatil wadaa génnee fi nga xamante ne mooy saniyatil wadaa muy bërëb ba nga xam ne fa lañ taxawa doon fa accueillir kon nag wajaba war na shukru sant alayna ci suñu kaw maa daa lillaahi da'i fekk am na kuy sant yàlla am na kuy jaamu yàlla am na kuy woo yàlla waaw ayyuhal mab'uuth fiina ji'ta bil amril mutaa'i yow mi nga xam ne yow lañuy ñu yónni yebal ko ci ñun ji te indi nga yow sallallahu alayhi wa sallam bil amri ci mbir mi nga xam ne al mutaa moom lañ war a topp te moom la ñuy topp muy kon xam nga loolu mu ko mu ne nga lii ne mu leere voilà il faut conditions yi mu remplir tey ruñoon ay riiti de alhamdulillah xam nga gaa yi seen film yi ñoo ciy dugal seen riit yi gars yi joué ay la vie du prophète salaam wala yooyu ñoom ñoo ciy dugal seeni tëgg ba pare nag gars yi jàpp ne affaire bi noonu la demee woon déedéet kat moo leen wax dañ doon tëgg mooy li ñuy kii bu xale yépp génnee gone yooyu di kii di yuuxoo di way di dem ah, loolu la mais pas dañoo yoroon ay ay tëgg di tëgg déedéet voilà léegi mu ne nag wa taalluqu arbaabi samaai alfisqiyi bihi ka taalluqi man yastaxillu shurba alxamri almuskiri qiyaasan ala akli alinabi wa shurbi alasiri alladi yuskiru wa naxwu hada min alqiyaasaati allati laa tashbahu qiyaasun qiyaasu alladina qaalu allati tashbahu wala qiyaasu alladina qaalu innama albay'u mithlu riba mithlu riba waaw mu ne nag kantaan ak ñi nga xam ne mooy déglukatu son yu bon yi nga xam ne hein gaa yi nga xam ne moom dañuy jéem a daganal musique <laughs> naan walla liy wane ne musique da dara newu ci lu baax la mooy yeneen mi aleyi salaam keroog bi mu jógee ñoom xam nga duñu wax bi mu jógee Tabuk dañ naan bi mu bi mu jógee Medina ay Makka di gàddaay ci Medinatul wara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam hein boobu dañoo génn di ko wayal wax naa la ñoom ñoo ci boole instruments musicaux yi mais di ko wayal waaye kay loolu laa yàgg am kaabum na seydinaa kaabum na Zuhayr gisuñu ko banat su'aadun faqal bil yawma matbuulu mutayyamun ithraha lam yubda makbuulu wa ma su'aadu ghadatal bayni idh rahalu ba nim jeexe ak ay inna rasula la nuurun yustadaa'u bihi muhannadun min suyuufillaahi masluulu malan hadaaka alladii a'taaka naafilatal qur'aani fiihaa mawaa'iidun wa tahwiilu laa ta'xudnii bi aqwaa ta'xudnii bi aqwaalil wushaati wa lam udnib wa in kathurat fiyal aqaawiilu inna rasuula la nuurun wala la sayfun yustada'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu ba nim jeexe fi usbatin min qurayshin qaala qaa'iluhum bi batni makkata lamma aslamu zaalu fama zaala ankaazun wala shu'abun ba nim jeexe mooy lool kay yàgg nañ koo gis wala déet kan moo la wax loolu baaxul mais yéen bi ngeen di def xam nga loolok loolok gaa yi gaa yi ñuy tëgg ci concert yi les concertman ak les jaaykatu cassette ak les bandes yi gaa yi teg ci rajo yeeg yooyooyam mbalax mi loolu la c'est ça hein xanaa loolu moom la moom moom ngay li ñu wax léegi comme Ka'b ibn Zuhayr mais loolu ñoom Sëriñ Tuubaa radiyallahu ñoom Seydil Haaji Maalik loolu lañ bind ci tagg yonent ci alei saatu salam loolu yow di nga gam-gam le ne daal sëñ bi xasiidaay Seydil Haaji Maalik radiyallahu ak mbalax mee yem yow di wax loolu ah est-ce que benn la benn la xam nga ñu yow ko wax <laughs> voilà léegi kon mooy mu ne wa ta'alluqu arbaabi sama'il fisqi kantaa ñi nga xam ne ñooy mooy mooy déglukatu son yi déglukatu musique yi hein al bi nga xam ne musique bu yées bi nga xam ne te kàccoore bi ñuy dégg nga xam ne nit mën na cee yàqoo gaa naan ay dañuy jàngale ñooñ moo mën a caaxaan alxamukallah naan dañuy jàngale lan lañ jàngale ah lan lañ jàngale lan gaa yi baax na ba ñoom ñoom ñoom ñoom mbawaax tëgg gi moo leen ci gën a yóbbaale waaw nga naan dañuy jàngale noonu lañuy jàngale mu ne <laughs> gaa yooyu di jéem a jafandaku ci yii di kalanaatu ci yii ngir naan li ñuy def daa baax loolu day wone ne baax na mu ne mu ngi mel ni ka ta'alluqi man yastaxillu shurbal xamril muskiri qiyaasan ala aklil inab moo moo ko gis nga kooku moo ki nga xam ne danaan bon kii jéem a kalangaatoo ko jàpp di waa ji nga xam ne day day bëgg xaramal day bëgg a daganal waa ji nga xam ne day daganal naan sàngara waaw daganal mooy waa ji na daganal sa naan sàngara jële ko fan nen bon loolu da koy xiyaase bon le raisonnement par analogie par analogie buñ defee parallèle bi dinañ xam ne moo naan sàngara hein moo ah, mook lekk lekk raisin benn la waaw parce que boo koy lekk boo sexee raisin bi ah di ko yëy day mujj nekkum ndox waaw kon ab jus la ah te ñun sàngara si ñuy naan ci raisin bi rek la tamit dañ koo nal kii da koo nale ay bëñam mooy da koo yëy ah mu nekk jus mu naa mu lekkaale ko naanaale ko noonu alors que ñun dañoo jël rek def ko ci machine nii mu pressé ñu ko waaw mooy xam nga xiyaas yooyu am na problème parce que waa ji day wax day wax lu amul est-ce que waa ji nga xam ne daa jël raisin yëy ko. da koy fermenter door koo door koo jàllale hein moo tax qiyaasun faasidul intibaar la waaw wala loolu mooy qiyaasun maal faariq voilà mooy qiyaas boo xam ne yow la ngay bëgg a gëndale ak lii ngay def bëgg a def raisonnement bi ne parallèle bi seen diggante mooy dafa am lu leen wutale lu rëy mooy yow sa machine bi ngay wax wala sa sa kii artisanal bi ngay defaree sa sàngara yi boo boo nalee euh, euh, sa raisin bi noo koy def est-ce que danga koy naan direct boo ko naanee direct jus de raisin lay doon kan moo la naan jus de raisin kan bi dégg mu ne daa xaraamal naan jus de raisin xam nga amul alors que yow da ngay obligé fermenter ko bàyyi ko ay fan ba mbir mi mujj forox lool ba boo ko naanee di gis biddiwu ba cëg mu lay sànni fu sori nga door koo naan est ce que waa bi jël résin bi naan ko lekk ko noonu même bu dee mu nekk ndox mu naan ko jàllal kooku da koo fermenté loolu du faari différence bu rëy bu am ñaari xiyaas yi moo tax mu ne ñooñu ñuy wayam nag waaw mu ne kata mooy wa shurbil asir allati alladhi la yuskar waaw wala naan sàngara bi kiy jéem a def xiyaasu Eh, waaye ci talaa al badroog ñu mel nii bon lii day wane na kon suñu musique bi dagan naa loolu mu ne moo non seulement yàq yi ñu njëkk a wax sànk yam mais yàq ki nga xamante ni day jéema ne moo naan naan naan jus de raisin mooy jus bi nga xam ne du màndilaate mook mook mook mook mook naan sàngaraayam rek ndax lépp ci sàngara ci ci yooyu la jóge ci raisin geeg yooyu xam nga yooyu mun a wanax wu hada comme ak yu mel nii rek min al qiyaasaati allati tashbahu qiyaas alladhina qaalu innama al bay'u mithlu riba mu ne lii mooy façon yii nag ngay gis te lii boo gisee ñi koy def mooy ñuy jéem a wan ne ñoom mas nañoo jàng dara ñoom wala jaar nañ ci daara ji ndax lii ku jàngul du ci wàllu diine moom bu nekk di wax yooyu dudul am sax fit yi moom daal naan boo man maa ngi naan mais garaawul xam naa ne baaxul mais ki nga xam ne nag mooy moo xaw a jàng tuuti xawoon a jàng tuuti moom mooy jaay nag di jaay am xel ak gina muus ak jaayu rëyum xel naan boo gisee ni sax lii nii dara new ci mooy lii ak lii alors que waa ji kaddaab la parce que xiyaasam yi baaxul waaw mu ne mu ñii nag façon gaa yi def lii mu ngi mel ni rek gaa yi nga xam ne ñoo waxoon naan innamal bayu mithlu riba mais où problème <laughs> mais jaay ñi alquran doon wax suuratul baqara gaa yi ne woon dañ ne innamal bayu ma ne jaay daal dëgg dëgg njaay daa niroog riba waxoon naa la lu garaaw la waxuñ ne riba daa niroog jaay de ñoom dañoo jël riba def ko cosaan waaw innama dëgg dëgg al bayu jaay daal nekkul mislu riba dafa mel ni riba rek parce que lu nekk dañ ci am bénéfice waa jiy jaay ah dafa jëlub marchandise jëlub téereem ne da koy jaay par man ma dell sama sama téere ñënd ko dix mille ñëw di ko jaay ne man quinze mille laa koy jaaye jaay ko quinze mille mooy am na lu ma ci am am naa ci cinq mille de bénéfice ah léegi ñu ne loolu moo ko riba bee yem riba bi mooy comme ribaal fadli bu ma ñëwee ne la man bon dama lay lebal euh, dix mille francs boo may fay quinze mille nga may fay ñu ne mook c'est njaay mi mook lii wa parce que yow da ngaa def dara quand même da ngaa lebal waa ji effort la voilà loolu nag l'effort doit payer quoi da ngaa war a dafa war a kii loolu loolu rek la yow 5000 kese nga ko laaj comme waaja ba mu jaayee téereem bi jënd ko mil jaay ko am ci 15000 yow noonu rek nga def lebale 10000 li ci xaar kon ñooyam xam nga ne loolu loolu it xiyaas yu yées yooyu <coughs> mu ne ma léegi. mu ne wa minha al imaam ibn al qayyim ci zaadul ma'aad ba léegi ci ghazwatu Tabuuk mu ne wa minha bokk na liñ ciy jàng istimaa'u an-nabiy istimaa'u an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama madhal maadihiina lahu wa tarkul inkaari alayhim wala yasixu qiyaasu gayrihi alayhi fi hada lima bayna almaadixiina walmamduuxiina min furuq waqad qaala uxsu fi wujuhi lmaddaxiina tura mu ne wa minha bokk na liñ ciy jànge istimaau nabii sallallahu alayhi wa sallam madaxal mu ne bokk na liñ ciy jànge déglu gi yonent bi aleyhi salaatu salaam doon déglu taggug ñi nga xam ne ñoo ko doon tagg wa tarkul inkaari alayhim ta neewu leen ne eh, déedéet déedéet bàyyi leen bàyyi leen ta waxu leen mooy neewu leen déedéet bàyyi leen li ngeen di def waaw le fait que mu bàyyi leen ñu koy tagg ta moom bu koy dégg waxu leen dara loolu dañ koy jànge ci lii ndax ñii nii ñii nii bi ñuy wax lii ay tala al badru alayna min saniyati lwadai wajaba shukru alayna ma daa lillahi daai yonent mi aleyhi salaatu wa salaam neewu leen yéen eh, bàyyi leen li ngeen di wax waaw neewu leen bàyyi leen li ngeen di wax ah loolu lañ ko ciy jànge te tamit xam nga am na benn riwaaya gisuñu ko bu ne Seydina Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu keroog bi nga xam ne ci la yonent mi alayhi salaatu wa salaam jóge Tabuuk Euh, daf na ko daf na yonent bi aleyhi salaatu wa salaam permettre ma ma takk la waaw dane ko permettre ma waay yow ndaw yàlla li ma tagg la man al abbaas ibn abdil muttalibi radiallahu taala anhu wa ardaa ah yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ah daal di koy ne laa yafdudi llahu faak yal na bu yàlla mooy yal na bu yàlla damm say bëñ mooy yal na la yàlla barkeel sa gémmiñ waaw ah boo demee ci dalailun nubuwa imaam al-Bayhaqi soloo na ko mu ne nag ci la seydna al abbas doon waxe naan min qabliha tibta fi dhilaali wa fi mustawda'in haythu yukhsafu al waraqu tumma habatta albilaada laa basharun anta wala mudghatun wala alaqu bal nuqtatun tarkabu safiina wa qad aljama nasran wa alhaahu wa ahlahu lgaraqu tunqalu min saalibin ila rahimin ida mada caalamun bada tabaqu xata ftawaa baytaka almuhayminu min xindifil xindi xin difan ulya tahtaha nutuq wa anta lamma wulidta ashraqatil ardu wa da'at bi nuurika al ufuqu fa nahnu fi dhalika ad-diya'i wa fi nuuri wa subli rashadi naxtariqu voilà nee nañ loolu Seydina al Abbaas ibnu Abdul Muttalib wax loolu <laughs> wa anta lamma wulidta ashraqatil ardu wa da'at bi nuurikal ufuqu wa anta te yow lamma wulidta ba nga juddoo yow alayhi salaatu wassalaam hein ashraqatil ardu suuf si dafa leer fenk leer wadaat mu takk leer bi nuurika ci sag leer al ufuqu muy euh, euh, horizon yi mu ne fa nahnu nag fii daaka ad-diyaa wa fi nuur wa fi nuuri subli rashaadi naxtariqu waaw ci loolu lañ nekk ci leer googu rek ci lañu ne ñun ba léegi ak talaa al badru bi côté bii gisuñu ko woon parce que gisoon naa ko mais dama ne woon peut que mais day day day ñëw di kii li imaam Ibnul wax ni mu ne yonent bi salaam kon dégg na ñu koy tagg ta ah, neewu leen mu ne nag loolu nag ci xaqu yonent mi alayhi salaatu salaam naa ne waaye wala yasixu qiyaasu ñu ci qiyaas keneen mooy keneen amul keneen kuñ naan moom itam ci mbindeef yi possible na moom it ñu koy tagg mu toog noppi déedéet mooy à part yonent mi alayhi salaatu kenn lañ fi waru nekk di tagg nga toog déedéet lu tax lima bayna al maadihiina wal mamduhiina min furuq ndax diggante bu bu bu wute ak euh, bii passé lan lañ waxoon am na luñ da bi ñuy gis euh, masala yi ta'dilu ta'dilu nekkul lu gën a suufe day teg mooy luy yemook moom mooy bi imaam kii doon imaam Ash-Shawkani naan way yéen waa ulama diin yooyu way boroom xam-xamu diina ji yéen njiit yi yéen gouverneur yéen visir yi ana lan ngeen gis shirk boo xam ne taadilu boo xam ne waaw pas lu gën a suufe lu yemook lii est gis ngeen lu bon lu yées lu yemook loo xam ne xaw naa égal xaw a tolloog li nga xam ne mooy shirk gu bon ñuy def ci xabru te kenn te waxu ngeen dara voilà taadilu pas lu gën a suufe mais mooy lu tolloog lu yemook waaw loo xam ne mën nañ ne lii da moom mën nañ leen a gam-gam la ñoo tolloo voilà waaw ah, loolu fermons la parenthèse parenthèse la woon voilà kon mu ne lima baynal maadihiina wal mamduhiina min furuq lan moo tax manula ne yaa imaam Ibnul Qayyim que ne ñuy tagg keneen ko à part yonent bi alayhi salaatu mu ne parce que ñi ñuy waaye ñiy taggaati ñi ñuy tagg ah di fe kii bi nga xam ne moo am seen diggante ah mooy gap waaw wuute wuute yi lim wuute mooy mano mooy yonent ma saa saa ñu doon tagg manoo wax nit ku baax ku ko jege fenn waaw te tamit ñi ko doon tagg manoo wax nit ñu baax ñu doon tagg yonent ñi doon tagg yonent ma te comme que lay moom moom xam na te moom fi mu àgg mooy lii nii du ko wàññi dara looloo tax mu bàyyi loolu te xam na ne ni ñi koy def mooy ñooñu mooy amul amul manula nekk amul xiyaas ak keneen waaw loolu manu la amul xiyaas ak keneen waqad xaalata moom sax alayhi salaatu wassalaam nee na uhsu fi wujuhil maddahiina sotti leen ci gémmiñu ñi nga xam ne ñooy taggaatekat yu mag yi ak turaaba suuf muy xadiis boo xam ne al imaamu muslim ibn al daal na koy solo ak sëriñam daal imaamu ahmad ibn hanbal ak beneen sëriñ imaamu ahmad muy imaam abu daawud ak beneen sëriñu imaamu ahmad muy sëriñ al imaamul buxaari waaye ci al adabul mufrad nawul ci saxi bi de naka noonu taalibe imaamul buxaari da imaamu tirmidiyu solo na ko na ko noonu imaamu ibnu maaja al qazwiniyu raxmatullaahi ala al jamii waaw mu ne mooy xadiisu almiqdaad mu ne yonent ma lay saab saab nee na idaa ra'aytumul maddaaxiina faxsu fi wujuuhihimu turaab bu ngeen gisee hein tak gaatekat yu mag yi hein na sotti ci seen gémmiñ yi li nga xam ne mooy suuf seen xar kanam yi suuf waaw kantaa li imaam Ibnul Qayyim wax imaam Ibnu Hibbaan moo ko solo mooy version bi mu indi waaw ak imaam abu nu'aym alxatib albaghdadi ci xadiisu seydina abdallah ibnu umar mooy xadiisu mawlaana ibnu umar radiyallahu taala anhu wa ardaa ku nekk rek ak la mu nga xam ne moom lala la moom la la bi alayhi salaam mooy loolooy version boobu la moom la wax nii voilà Ah, mais fii nii dañ naan euh, si man nañ ci qiyaas keneen kay waaw te loolu dafa feeñ ci sunna waaw dafa feeñ ci sunna xam nga man ne ne yonent ma ne saa saam yàgg nañoo gis muy wax ay saxaaba xoolal keroog gis nañu bi ñuy gis Seydina Usmaan radiyallahu anhu naa Abu Muusa al yi radiyallahu anhu dane bi ma demee ne dama koy taxawal maay nekk bawwaabaam mooy maay nekk son chambellan maay ki nga xam ne maay taxaw ci bunt bi kenn du agsi ci moom loolu mu jaar ci man maay nekk bëkk néegam tey yonent ma aleyhi salaatu salaam bi nee na bi ma taxawee am ku yëngal bunt bi ma ne ko kan la mu ne Abu Bakr mu ne ma ala ma ne ko ala rislika ya mooy taxawal stop waaw bouge pas yow Seydina Abu Bakr ba ma dem gis yonent mi aleyhi salaatu salaam ma wax ko mu ne ko izan lahu wa bashirhu bil janna ah jox ko ndigal te nga bégal ko ci aljanna waaw ak ya nga xam ne moom la doon wax ci Seydina Umar ibn al-Khattab inna ash-shaytaana yaxaafuka ya ibn al-Khattab yaxaafu minka yow se yow ibn alxataab ah seytaane daf laa ragal waaw te tamit lool nga ne ma noonu loolu yonent ma risaatu am moo ko wax ñooñu ko ak ñeneen ak ñeneen ak li mu waxoon ah, mooy bari na loolu moom dafa bari ci sunna nga ne ma noonu loolu yonent sallallahu alayhi moo ko wax nit ñi loolu taxul ñuy wax quoi ñu ne la mais biir saxaaba yi ci seen biir ñoom seen biir loolu da doon xew ni'ma fatal kuhul lahu lisaanun sa'ul wa qalbun wa qalbun aqul Seydina Omar moo ko doon Ibn Abbas no ni'ma eskay fatal kuhul ay way eskay gone gaa ngoog nga xam ne ak moom mooy mooy ni nekk ni kuy di toll diggu dooleem ah lahu ñel na ko lisaanun li nga xam ne mooy eskay est-ce que birëb jeune muy Ibn Abbas am na am na làmmeñ wu mën a laaj waaye xol bu mën a takk waaw te tamit Seydina Omar keroog bi mu bi muy bi muy génn àddina diñ ko jamee am benn jeune ci waa Ansaar yi ñëw daan ko di ko tagg di ko wax yow yaay kii yaay ay Bachir bëggal ci lii ak loolu neew ko é eh, jël leen suuf ma so indil leen ma suuf ma sotti ci xarkanam déedéet mais bi waa ji waxee bay dem la gis ni mu soloo yére yi buub mu ne ko mu ne wowal ma leen wowal ma leen ko da ko woolu pour lan ngir ne ko mais waaye nag sa tubay ji dee ko xëcc ko waaw waaw ndax sa yére bi ni ko sole day buubu loolu du tagg ci kanam ah ah loolu dafa bari loolu dafa bari sëy naa kii Eh, eh, eh, ni ñuy gisee Kaab ibn Malik même imaam Ibn al dina di ci loolu keroog bi nga xam ne ci la ci la tuubam gi kii nit ñi di ko di ko di ko di ko di ko tagg di ko dagat di ko ci mbedd yi neewul xëpp leen ñooñ bu ñu xamoon ne loolu lay tekki duñ ko ñëw di ko wax lool te tamit duñ ñëw di tagg di ko tagg ci kanamu yonent bi alayhi salaam sëy naa kii du jóg ndokkeel ko waaw gaa yi kontaan ci moom mooy loolu loolu dafa te tamit yonent mi aleyhi salaatu salaam gis nañu ñoom naa Kaab ibn Zuhayr waaw inna rasula la sayfun muñ doon wax ñeneen ak ñeneen waaw inna abdallahi rajulun saalih la mu waxoon Hafsa te loolu da koo wax ngir de toute ngir mu yëgal ko inna abdallahi rajulun saalih abdallah de ibn Umar ah ay way góor bu baax a ngoog de law kaana yaqumu min al-layl ay woy bu doon taxaw lara ci jul ci ci guddi gi mooy di julli hein mooy loolu dafa bari dafa bari dafa bari dafa bari ak li sëy naa Omar doon wax Seydina Siddiq keroog bi mu naan dañ koy jaayante moom mu ne ko waaye ma yaa ñu gën fuuf waaw yow la yonent ma loolu du taggaat yaa ñu gën ku naan yaa ñu gën yow mii la yonent ma ne salaam saxaaba yi di ko wax naan ko ñun suñu borom est-ce que du ñu gërëm ki nga xam ne yow la yeneen ci ma ne saa saam gërëmoon ci suñu wàllu diine lu tax ñun duñ la gërëm ci suñu wàllu diine àddina loolu du taggaate te Seydina Siddiq taxawul ne hé yéen xaar leen kaay leen indi leen ma suuf ma xëpp ci seen xar kanam yi suuf yi loolu kii yéen voilà li nga xaman li nga xamante ni nii mooy suuf indi leen ma suuf ma xëpp leen suuf déedéet parce que xam na ne affaire lu loolu ñi nga xam ne lañuy tere jool mooy ñuy exagérer ak ñi nga xam ne li ñuy wax dara wóoru leen ci ñuy taggaate ci loo xam ne wóoru leen te dara ñooñu la ñuy xëpp te sax xadis beneen almaddaaxi mooy ñi nga xam ne ci loolu lañu dëkk daanaka te li ñuy wax du demee noonu wala li ñuy wax wóoru leen waaw wóoru leen loolu la gisoon nañu ar-Rubayya bint Muawwid keroog céetam nga ba ma yonente ma alei satu salaam waaja doon waaye dana wa fii naa rasul ndaw sax wa fii naa rasulun wala nabiyyun ya'rafu ma fii ghadi yonent a alei sat salaam ne ko bàyyi lool te nga wax leneen pourtant waxu ko li nga wax du dëgg de te ndaw sa exagéré wul voilà mais bu doon lu baaxul dina na ko bu ko bu fi waxati loolu mais bàyyil wax jooju nga wax leneen waaw mooy yu mel noonu bu dee loo xam ne peut-être mën naa di jax-jaxal ci nit ñi waaw bu boobaa mën nañ ne déet mais wala mu nekk loo xamante ni waa ji koy wax dara leeru ko ci walla du dëgg li muy wax du dëgg rek waaw waaw mooy yonent bi alei salaam ndaw si wax na dëgg waaw ndax moo leen di xamal comme li mu leen wax keroog bi eh, diyaaru Samud lan la wax bi yi naan noo dañuy ci xadiis Seydina Abu Humayd dañoo dugg ci kër yi ngir di fi wóoyu mu ne ndax duma leen wax loo xam ne di leen indil xabaar yoo xam ne lu yéen leen la di leen wax lu xew ëllëg ak yooyu ah waaw te loolu te loolu yàgg na yàgg nañ koo gis te loolu yàgg nañ koo gis mooy yooyu moo tax loolu mën nañ ci xiyaas keneen sauf que mooy il faut pas dérapage yi am ak di tagge nit loo xam ne dara leeru la waaw bu boobaa ñu mel noonu moom ñooñu ñoo jar uxfu sotti seen xar kanam yi li nga xamante ne mooy suuf waaw gaa yi nga xam ne dañuy wax dañuy wax ne dara leeru leen ci mais sinon yonent mi alayhi salaatu salaam euh, lii nii mooy ne ñeneen ñi mën nañ leen koo def waaw te loolu bari na ci sunna bari na ci sunna ku ko topp li nga gën a gis lu yaatu li ñu ci wax waaw li nga ki gis li nga xam ne mooy li gën yaatu li nga xamante ne nii moom lañ ci gis te gis nañ keroog Seydina Siddiq bi Seydina Anas ne damaa daje dañoo nekk dama Seydina Omar dama fekk ci kër ci mag Seydina Abu Bakar radiyallahu mu may mu may waajala yónni fi nga xam ne mooy Bahrayn ngir ma dem wàllu zakat yi nee na mu ñëw ne ne moom bi mu agsee bu Seydina Omar Seydina Abu Bakar ne ko ah Anas mii de laa bëgg yónni ngir wàllu zakat yi Bahrain mu ne ko yónni ko de waaw yónni nga ko mat de bind kat la te wóor na waaw loolu du taggaate Seydina Anas Seydina Omar boo xamoon ne loolu lañu war a def waruñu koo def loolu dina ko wax loolu hein lool lool kay ngandu kat lool lool tag ginu koo kii lool lool lool du taggaat kon yooyu mooy bari na yooyu dafa bari yooyu dafa bari waaw waaw waaw euh, léegi kuy wax nag lu la wóorul boobaa la la waa ji naan la ah lan moo la wóor moo tax suy naa Mawlaana Ibn Umar radiyallahu ba muy génn àddina gaay naan kon ay yow yaay am dodoa Umar yaay li yóbbu yóbbu moo waxul ne waa ji li nga wax ne saxaaba laa doomu xalifatu Seydina Omar laa yooyu yëpp neew ko li nga wax bu dëgg waaw te tamit neew ko noppil dafa bàyyi mais moom côté yi mu doon wax lim lim tontu waa ji dana ko dafa jóg ne mais yéen da ba mu kiiwee ba xaw est-ce xam nga kan la buur yàlla di nangul buur yàlla nee na innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin mu ne innamaa yataqabbalu allahu min allah innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin dëgg-dëgg ñi buur yàlla di mooy ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla waaw te est man buur yàlla bokk naa ci ñi muy nangul loolu xamoo ci dara yow mi yoon waaw kay loolu wax na dëgg mais tekkiwul ne mooy gis nga loolu la ko remettre en cause mais le fait que moom saxaaba la ah doomi Seydina Omar la moom yonent mi salaam li mu wax ci àqam ak yooyu loolu du taggaate pourtant neewu ko baal li ngay wax bu ma waxati loolu wala xëpp leen ko suuf déedéet loolu moo loolu mën naa ne waaw taalibe boo xam ne dafa bind ay way ci sëriñam fekk exagéré wul di wax loo xam ne dara wóoru ko ci waaw waaw di wax lu la wóorul tamit bu fi nekk di di takkal sa sëriñ maqaama yoo xam ne fii mu ne kenn dara la ci leeru waaw loolu nag nit ku am personnalité rek di wax lu ko wóorul waxatuma laa nag ci wàll woowu voilà sinon loolu mën naa ne de sinon loolu mën naa nekk waaw léegi ah, kon loolu la imaam Ibn al wax kon tey nag xam naa dañuy yem fi park après dugg ci wàllu qissatu Seydina Ka'b ibn Malik ak njàng bi koy jële waaye ba ñoo tëj mooy ne bokk na ci li ñuy jànge ba léegi ci xew-xew bii mooy te waxoon nañ ko te ni jamaadaat yi tamit dañuy sopp dañuy bëgg ndax keroog alayhi salaam dane hada Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu hada lii de Uhudun Uhud ngi jabalun ab montagne la boo xam ne naa daf ñoo sopp wa nuhibbuñu sopp ko am na nag ci boroom xam-xam yi ñu naan bon jabalun naa loolu bëggul a wax waa Uhud du ub Uhud la ci jublu waaye waa Uhud mooy waa ahlu Medina waaye loolu noonu bain loolu dafa sori li mu wax Uhud kii la wax montagne bi arhamukallah montagne boobu lay wax c'est pas waa ahlul Madina ndax waa ahlul Madina ñu ngi noon àndoon ak moom ñoo jóge noo ci Tabuk non dane hada uhudun uhud la wax mooy mbir yi tamit mënuñu ñëw zaahiru wax yi mooy zaahiru xadiis yi ak yi ci loolu lañuy ñuy jàpp mënuñu lu ñëw rek ñu ne ah non non bu ñu nee uhud jublu ci uhud waa Médine la ci jublu liy war ne ci waa Médine mooy waa Médina ngi ñi mu àndal waa a ñu bari xanaa ñoo ëppoon ci armée bi hein ëppoon ci armée bi nan lay waxe hada lii uhud montagne bii de jabalun ab montagne la Uhud ngi jabalun ab montagne la yuhibbuna boo xam ne dafa ñoo sopp wa nuhibbu ñu sopp kon kay loolu leer na mooy amul ay est-ce ñu fa dëkke lay wax waa Uhud mooy ña ko moom waa Medina déet waxul ñooñu waa Medina ba muy wax ci mbiru ña nekk Medina wax na lu leer inna bil madinati aqwaman ma salaktum wadiyan wala qata'tum shi'ban illa kanu ma'akum xabasahumul udr waaw loolu wax na lu leer inna bil madinati aqwaman am na Medina ay nit ñu fa ne ñoo xam ne nii wëg dii wëg dii waa ñii nag lu leer la wax Uhud mooy montagne noonu la waaw wa qaalu li juluudihim lima shahidtum alayna qaalu antaqana allahu alladhi antaqa kulla shay ah wa huwa ala kulli shay'in qadir wa ma kuntum tastatiruuna an tashhada alaykum samukum wala absaarukum wala juluudukum walaakin danantum anna allaha laa ya'lamu kathiiran mimmaa ta'maluun fa dhaalikum dhannukum alladhii dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khaasiriin buur yàlla nee na keroog ëllëg yawmal qiyaama dangay dégg gaay ñu naan seen seen yaram yeek seen der yi ba ñuy seede contre ñoom ñu naan li ñoo shahidtum alayna mais lan moo tax yéen seen yaram yeeg suñu der yeeg yooyu ngeen di ngeen di ñun ngeen di plaider contre ñun. qaalu ñu leen antaqana Allah buur yàlla moo ñu wax loo mi nga xam ne antaqa kulla shay moo wax loo loo wax rek buur yàlla la wax loo waaw kon nag loolu moom moo wax loo lépp waaw. waaw du moom nee nañu wa in kul wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi amul lenn loo xam ne lu dul lu nekk lu existe lu ne pepp suuf yéeg garab yéeg weer weeg lépp buntu yéeg fenêtre yéeg loke yéeg prise yéeg feu yéeg lépp dañuy sàbbal di sant borom bi subhaanahu wa taala waaye yéen a ko xamul mooy lépp ci nit ñi duñ ko dégg yonent mi sa salaatu salaam nga xam ne Uhud jabal la bu sopp yonent mi aleyhi salaatu salaam bëgg ko waxoon nañ la ca jiz'un ya innu ah mooy ca ba muy defar lu minbar ba ah ba kii ba onkee jiz'a ba jiz'an ya enno muy onk kon kay loolu koy leer na muy onk ndax yonent ma lay saar saar ah minbar bii nga xamante ne nii moom la ko waa <laughs> ndaw sa ca waa lamsaar naan ko muri xulaami ki xulaama ki najjaar yamalu li awaadan ajlisu alayhim waay waaye yow ndaw si digalal hmm? digalal sa sa sa sa booy bi ci laa ci bi nekk menuisier te tabax ci wàllu te liggéey ci wàllu bant mu defaral ma li nga xam ne mooy ab ay bant yoo xam ne ci laay toog mooy minbar rek waaw loolu la léegi nag gisant ba mu doon taxaw dattu kii ba mu doon taxaw nag oh mu daal di nag di di di kii di di di di di onk nag ndax naqari ndax mettit lu la fekk ko yonent mi aleyhi salaatu wa salaam dootul taxawati ci ko ci ci kaw Allahu akbar ah mu ngi noonu bu ko deful woon noonu doonul woon noppi dañuy dégg onk gi ba ilaa yawmi diin kon loolu moom mooy du du dadul dadul lu lu tumuranke ba ba ba ñu war a naan lii noo tekkiwul lii ña fa dëkk lay wax comme liñ naan was alil qaryata laa jël dëkk ba xam nga ne du mur ya la ñuy laaj waa dëkk ba lañ ci jub lañ naan la nee bokkul ak loolu bokkul ak loolu lee moom c'est clair quoi was alil qaryata xam nañ ne waa ahlul qarya la dafa am taqdiir nii fii nii hada jabalun hada Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu loolu dafa leer waaw kon mooy jamaadaat yi dañuy sopp xattaa yonente mi alei satu salaam loolu la waxoon man xàmmee naa màkka ay xeer yoo xam ne dañ ma doon nuyu laata may recevoir kon kay loolu kay leer na hmm? yi gëléem yéeg yooyu yëpp yooyu am na yuñ ci waxoon kon loolu day wane ne kon alayhi salaatu wassalaam yooyu yëpp tamit dañuy wax buur yàlla nag dina ko xamal ci jaam yi ñoo xam ne dañuy mën a dégg langage yu jamaadaat yi loolu yëddu ne ci yonent mi aleyhi salaatu salaam rek la yem suñu boroom am na ñu koy xamal waaw am na ñu muy xamal loolu ñu mën a décrypter langage yu yenn yi nga xam ne décrypter seen langage daanaka nit ku normal nii du ko xam mais buur yàlla yafalu ma yasha mooy dem lu ko neex. mooy xamal ku ko neex lu ko neex te wa huwa ala waaw kon ci noonu insha allah xam naa lañuy yem noonu kon ci jataay bii di ñëw euh, ñu xool li jëm ci wàllu qissatu Ka'b ibn Malik ak njàngat yi ci ne mooy njàngat yi ci ne di ci ànd ak al imaamu ibnul Qayyim al Jawziyya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 wasalaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin